ñu àggale fi nga xam ne moom lañu yemoon ba léegi ci tënk li nga xamante ne nii <clears throat> mooy ghazwatu badrinil kubra li nga xamante ne nii moom la suñu boroom tabaaraka wa taala doon nettali xaraj badar fii ci saar bi léegi nag bi nga xamante ne am na loo xam ne dama ko fàtte woon a wax mooy keroog ci guddi àjjuma ji yone suñu boroom ci guddi gi dafa wàcce benn taw taw boo xamante ne nii dafa yem lool ci côté yonent bi alayhi salaatu salaam fa ñu ne woon ndox mi ndax foofu ak gannuus la woon goo xam ne boo ci dëggee sa tànk yi day pëtëx ndax suuf su bari la woon léegi nag suñu boroom wàcc fa taw boo xamante ne nii dafa dëgëral li nga xam ne côté bi yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne woon ci al-udwatu dunya <coughs> fi nga xam ne moo gën a jege Medina ci xur wi mu wàcc fa taw boo xam ne bu dafa dëgëral suuf si ba pare daal di leen ciy laabal ñoom jullit ñi ñu man cee amaale loo xam ne ak laab la waaye kantaa côté yéefére fañ noon ca gannaaw tund walaa dañu doon xëy di ñëw ci àjjuma ji noon ci fajar gi ci suba gi bopp mooy foofu ndox ma dafa baree baree baree baree bari nekk lu lóor ba gaa yi seen géléem yéeg mel ñi doon dox ak seen tànk ak seen fas yi dañ doon am problème mu avancé ndànk lañ mënoon di avancé nag loolu borom bee ko defoon muy xéewal goo xam ne moom la leen defaloon léegi nag kon gisoon nañ ci jataay bi weesu ni nga xam ne waa Quraysh noonu daal lañ wax bi Umayr ibn Wahb bu ñëwee wax ba ba Hakim ibn Hizam dem gisi woon Bat ibn Rabi'a moom mi ne woon sang ba nekkoon kilifa gi foofule waaye gis nañ xalaat ba mu joxe woon ne ko Ibnul Hanzaliya di Abu Jahlin al ni nga xam ne noonu la ko da balancé yàlla di koy yàq jaar ci Amir ibn al nekkoon frère Amr ibn al-Hadrami miñ faatu woon ca sariyatu Abdallah ibn Jashir radiyallahu ta'ala anhu arda léegi nag kon gisoon nañ mu ne waa ji da ko da ko tuumaaluk tàppet newot ba mii daal dafa tàppet ba mu gisee new Seydina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam ak saxaaba mi daal lekkkatu géléem lañu te doomam mu nga ci seen seen biir di Abu Hudayfa ibn ba ibn Rabi'a radiyallahu anhu ba pare nag mu waxoon li wax Utba bi nga xam ne nag ci la dégg ci lañ ko daal di indilee xabaar wax ko li nga xam ne jottali ko li Abu Jahlin wax ndax mu ngi woon ca beneen côté ba léegi nag ne ko nee di dangaa tàppet waaw Utba daal di mer ne ha dinañ xam tey ana kan mooy ki ragal man ak moom moom mii nga xam ne Abu Jahlin mii nga xamante ne nii moom moom moom moom daal ci wolof mooy doomu yaa yaay may ma ñeex la woon la ma sa doon <clears throat> waaw moom mii nga xamante ne moo gina a tàppet ñépp dina xam man Utba maak moom tey kan moo fiy tàppet de te Abu Jahlin nag loolu la bëggoon mooy daa bëggoon tamit Utba na nekk koo xam ne wax ko loo xam ne day gën a tax mu daal di kii mais fii nag moom dafa meroon ci lu at ba wax voilà ngir nit ñi mën a des fii waaye tuumaal boobu xamoon na ne bu ko déggee it xot ba dina fexe wane njàmbaar tey de léegi nag loolu mooy ci côté yéefir yi noonu la ñu taxawee nag ñaari kuréel yi ñu ngi jàmmaarloo <coughs> xot ba nag bi mu waxee loolu le léegi nag kantaa ci côté yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamu muslim ibnul xajjaaj alqushayri yu an-Naysaburi yu rahmatullahi alayhi daal di wax léegi nag moom bi <clears throat> nga xamante ne nii ci kitaabul imaara indi na fa loolu le muy boobale moom imaamu muslim ibnul xajjaaji nag mooy ci xadis boo xamante ne nii seydina anas ibnu malik mooy biñ la waxoon keroog radiyallahu anhuma biñ la waxoon ne mooy bim ne yonente mi alayhi salaatu wassalaam dafa yebal Busaysa ay nan ngir mu dem daal di xoole yanzuru ma sanata ir abi Sufyaan xool njëggum Abu Sufyaan bi caravane bu neen la mujj bam demee Sham boobu ci xadiis boobu nag la wax ne bi nga xamante ne nii nag ci lañu ñu xëy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñoo jiitu mushrikuuna yi ci Badar comme ni ñu ko gisoon ci jataay yiy weesu nee na nag mushrikuuna yi ñëw mooy ci àjjuma ji comme ni ñu ko waxe woon noonu la ca suba ga yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag ne jullit ñi ne laan bu leen kenn dëgmal ci ñoom ñoom mooy ñépp ranger affaire yi defar ne nag bu kenn dem ci ñoom bu kenn dëgmal jëm ci ñoom wala bu kenn def dara lu dul ne balaa def loolu man maay nekk ci digganteem ak loolu le mooy na ci jot sama ndigal ba pare léegi nag noonu la naa nag bi nga xamante ne nii nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la leen wax lool mu commencé nag defar li nga xamante ne nii mooy sàppe yi di defar sàppe yi ndax dafa sàppe jullit yi léegi nag bi mu leen sàppee nag noonu le moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam <coughs> di leen sàppe <coughs> di leen defar léegi daal mu jekki ki nga xamante ne nii mooy sawaadum na Gaziya benn saxaaba la radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wa wassalaam gis ni daal dafa xaw a génn ci li nga xamante ne nii mooy fi nga xam ne moom mooy sàppe yi léegi yonent bi alayhi salaam benn bant nag la yoroon doon ci defaraat sàppe yi di laal naan ay wa dugg leen defar leen nii di defar sàppe yi léegi nag mu laal fi nga xam ne mooy <clears throat> Sawaad ibn Ghaziya radiyallahu taala anhu wa léegi nag mu ne ko nag ah Sawaad ne ko yaa rasulallahi na ko ndawal yàlla li kat alayhi salaatu wassalaam gaañ nga ma kat ak sa sa sa yat wi kat gaañ nga ma nag léegi nag moom nag moom kon nag mu kon nag man damay fayyu daal waaw foog ma fayyu ndax danga ma gaañat yaa ngi nii bi ngay defar sàppe si nii jam nga ma mooy puus nga ma ak sa yat wi te gaañ gaañ na ma daal man daal damaa bëggoon a fayyu nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag comme boo neewu eh wañ yow da ngaa dof comme rek gaa niñ ko jàpp gan man nga naan way wala kenn ci ci taalibe yi muy saxaaba yi ñëw na que ñàkkuk taali bi déedéet loolu la waxuñu ko yonent bi alay saab saab dana ko nag maa gaañ léegi man nag may fayu yonent bi alay saab saab simplement ah nekku fi di xalaataan leneen sax dafa yëkkati kii bi mooy yéeréem yëkkati ne ko acca am bant bi bu ko defee nga fayu fi ma nga xam ne nee nga sa biir bi laa la gaañ léegi nag mu ngi noon ay wajëlal nga fayu léegi nag bi nga xam ne sawaat radiyallahu anhu ci la jële li nga xamante ne nii mooy bant bi mooy jël ba jege yonent bi alayhi salaatu daal di koy fóon nag ci nga xamante ne mooy ci côté ci biir bi yonent bi alayhi salaatu ne ko waa léegi ne lan nga jublu ci lii mu ne ko ah ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nag ne ko yow mii de yow yonent bi alayhi salaatu de gis nga li nga xam ne moo teew lii de mooy li teew mooy xare la boo xam ne tey moom su waa ñu faatu am ne dem nekk shahid wala ñu am ngañaay te nag faatu boobu dama doon man nag damaa bëgg nag bu dee fii daa faatu mu nekk daal lu mujj loo xamante ni nii <coughs> mooy mooy mooy laal sama yaram mu nekk yow mii sa yaram laay mujjee laal doora du génn àddina allahu akbar moom de loolu la moom Sawaad ibn Ghaziya radiyallahu taala anhu wa arda léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne nag ci la def noonu le nag mu ne nag gaa yi nag di bu dem ci arish bi di laaj di ñaan boroomam tabaraka wa taala naan allahumma anjiz li ma wa'adtani allahumma aati ma wa'adtani allahumma in tuhlik hadhihi al-'asaba min ahli al-islaami laa tu'badu fi l-ard léegi nag yonent bi alayhi salaatu wa salaam di wax naan allahumma di dagaan boroomam ca arish ba nga xam ne mook Seydina Siddiq ñoo fa newoon mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ah sama boroom yàlla nag ma defal li nga xam ne moom nga ma diggoon ci comme li mu waxoon keroog saxaaba yi ne leen sama borom moo ma dig ñaar soit njëgg mi wala armée Quraysh bi léegi nag ma naan ko yàlla nag ma defal li nga xam ne moom nga ma dig. allahumma ay way borom bi jox ma li nga xam ne moom nga ma di defal ma ko ne ko nag a ah, borom bi bu ñu alakee mbooloo mii de ci waa lislaam muy ñii armée bii ma fi àndal ah kenn dootu la jaamu ci kaw suuf de léegi nag dañul di wax loolu di wax loolu le ba ni nga xam ne noonu la na siddiq radiyallahu anhu dikk ko ginnaaw fekk dafa kaala gi muy kii woon sax dafa far wadd daal di mooy kiiwu kawam di làmbaayu kawam di wadd Seydina Siddiq ñëw daal di koy kottu katamu ko ci ginnaaw ne ko nii xëcc ko ne ko nag yonent bi alayhi salaatu salaam mooy daal di koy kii nag yëkkati kii bi tegal ko ko ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam nag ne nag doy na ne ko sa sa li nga xamante ne moom ngay dagaan sa boroom di ko ñaan moom de dina la ko defal yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag dina génne nag daal di génn bi nga xam ne nag ci la génn nag mu ngi naan nag sa yuhzamul jamu wa yuwalluuna dubur naan nag bi génn comme ni Seydina Omar ibn al-Khattab da radiyallahu anhu waxe ne sahih bi hadith bi nee ci al-imaamu al-Bukhari rahmatullahi alayhi kon nag kii nag mu daal di génn ta moom mu ngi yoroon mu ngi soloon li nga xam ne mooy mbubb ko koŋam loolu mooy tawakkulu wàkkirlu ci borom bi tabaaraka wa taala jël sabab yépp yi nga xamante ne nii moo war daal di sol de li nga xam ne génn nag ak li nga xamante ne nii mooy ko kongam naan sa yuhzamul jamu wayu walluuna dubur <clears throat> ne nag ah dinañ leen gañe ñi nga xamante ne nii mooy mbooloo mi wayu walluuna dubur te dinañu wane li nga xamante ne mooy seen doq yi daw tey waa Quraysh xam nga laaya boobu ci gisoon nañu ko ci suuratul Qamar nga xamante ne nii mooy loo tax loolu noonu Seydina <laughs> Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom de da doon wax ne man masumaa xam laaya boobu bi ñu nekkee zaada allahu wa takrima yonent bi suñu borom wàcc ko manaan maye ayu jaman yuhzam manaan màkk fi ñu ngi dumaa ko def lu ne waa ñun ban mbooloo lañuy gañe ak ban mbooloo mooy wane ginnaaw nee na ba keroog Badar bi nga xam ne ci lay laata xare bi commencé yonent bi alayhi salaam génn ca mbaar bam ne woon mook Seydina Siddiq fekk Seydina Siddiq mooy bi muy ñaan ba mu wax ko li mu ko waxoon ba daal di koy wax ne ko nag man ngaa arrêté na yow yonent bi alayhi salaam sa borom dina la defal li mu ko ñaan mu génn yor li nga xamante ne mu ngi yor sol bu bu ko ngam naan sa yuzamul jamu wa yuwalluna dubur Seydina Omar nee na keroog laa ne a ndekk kon lii la suñu boroom doon wax la nga xam ne mooy Makka ca alquran loolu la nag léegi nag mu ngi noon de bi nga xamante ne nag noonu la demee yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di nag soññ ñi nga xamante ne nii mooy jullit ñi nag ne leen nag gaa yi nag ne leen bokk na ci lim leen wax keroog ne leen nag gaa yi buñ leen jegee bu ñëwee ba di leen song rek di leen jege si yéen mooy bu ñu jógee ne la waa Quraysh di jege si nangeen leen flèche rafal leen ak ay flèche ratatatatat na bari léegi nag mu ngi noonu buñ ñëwee nag ba jege si leen ba jege leen ba nga xam li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii mooy seen seen seen xeej yi léegi nag mu ngi noonu rek seen jaas yi léegi nag keroog nag bi nga xamante ne nii ci la nag kuréel yi taxaw nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam soññ leen nga leen nag maa ngi ci ki nga xamante ne bakkanu Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ngi ci loxoom mu ngi ci loxoom tey de amul kenn ci yéen kuy xareet ñoom daal di nekk koo xam ne day muñ tey am nag day tey xaare muñ goo gële borom bi fay ko ci te borom bi kese laa tax mu muñ lu dul te nekkul ku wane gannaaw lu dul ne borom bi tabaaraka wa taala dina ko dugal li nga xamante ne mooy aljana ci riwaaye alhamdulilah imaam muslim biñ gisoon sànq mu ne quumu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne saxaaba yi radiyallahu anhum quumu ilaa jannatin arduha as-samaawaatu wal ard ay wa jóg leen jëm ci ajjana yoo xamante ne nii mooy largeur bi mu ngi tolloog asamaan yeeg suuf léegi nag bi mu waxee loolu nan la mujjee loolu la ñuy gëj a daal di nga wallaahu ta'aala ma naan mi naa moom ma ni ma laa ma